di wax ci saar bi nga xam ne moom la dëpp ar-Rahmaan nga xamante ne nii ci la bind daanaka ci la génnee nit ñi daal di indi xéewal yu mag yi ci kaw suuf daal di daal di xamal nit xewal yi nga xam ne ñoo am lépp ci turu ar-Rahmaan yërmandeem gu yaatu googu nga xaman ni googu nga xam ne fees dell yërmandeem googu mu fees dell yërmande te yaatu la ko kon nag ñu ngi woon ci laayaat bi nga xam ne mooy juróom ñett ñaareel bi ci la ñu war a continuer ci nga xam ne ci lay tudd ginnaaw ba waa Quraysh yi doon laaj mu kan mooy Rahmaan mi nga naan ñu jaamu ko mu ne leen nag kaay leen ma wax leen ar-Rahmaan moomu doon leen limal kan mooy ar-Rahmaan ak li mu fi def mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne was-samaa'a rafa'ahaa wa wada'a al-miizaan mu ne ar-Rahmaan moomu ngeen di laaj di ya borom bi fees jël la yërmande moom de mooy ki nga xam ne moo yëkkati as-samaa'a samaan si rafa'ahaa moo ko yëkkati comme ni wax ci leneen saar ba bi ghayri amadin tarawnahaa loo xam ne amul poto yoo xam ne man ngeen koo gis de nit du dox ba ne haa haa ndekete yoo man trouvé naa poto yi te woon asamaan ndeke lii la waaye du poto yi ngeen di gis de masu ngeen koo gis moo ko yëkkati kon wa wada al mizana mu daal di teg li nga xam ne mooy mandaxe yi ngir nit ñi di doxal li nga xam ne mooy yoon ak justice mu ne nag lu tax ma teg mandaxe yi mooy balance yi mu ne allah tafaw fil mizan dama koo def ngir ngeen bañ a jéng ci li nga xamante ne mooy balance yi bu ngeen di peser nit ñi waaye bu ngeen di doxlanteeg nit ñi ngeen di doxal lépp nga xamante ne nii comme li mu koy waxe ci aaya bi mi tegu mu ne waa qiimul wazna dama ko teg nag moom mandaxa yi di balance yi ngir lan sant leen wa aqimul wazna na ngeen doxal li nga xamante ne mooy ak ak yi nay jub de di tëst ci ci li nga xam ne mooy ak njubte ci njub na nekk di njub mooy ne nit waxuma la ci li ñu doon wax ci waylul lil mutaffifin naan xuru mbugal dal doy na dina dal ñi nga xamante ni mooy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy téesal ñi ñi di xomp dara ci liñ leen di defal waaye mu nekk jikko joo xam ne noonu la ñu mel aqu nit daal koo jaar ñu seetlu ko mu ne wa aqimul wazna damaa teg mandaxa yi ngir ngeen taxawal li nga xamante ne nii mooy balance yi bil qist ngeen teg ko ci njub teg ko ci li nga xam ne mooy justice wala tuxsirul mizan bu leen sell li nga xamante mooy mandaxa yi de képp koo xam ne day jaay ci yéen wala muy nattal nit na ko nattal lu mat bu mu ñëw di fell dara ci mbiram waaye képp koo xamante ne nii jox naa la pouvoir wala ma defal la loo xam ne ñun ñu dañoo war a ñëw wala nga war a jox lan dox doxalante ñun ñu wala doxalanteeg ñoom naka doxal ak ñoom yoon loo xamante ne nii yow boo newoon seen place noonu boo newee ci mairie bi wala nga nekk police ci tali beeg yooyu yëpp na nga doxal li nga xam ne mooy yoon bu fi nekk di jël permis jàmbur yi ci noonu ngir rek am loo ronkat ci ñoom suñu borom ne bu leen ko def dawalaa yuqsirul mizan mu ne wal arda wada'aha lil anam mu ne moom arrahman moomu di laaj ba léegi moom moo te wal arda mooy suuf si wadaaha moo ko mu mel nii lil anaami ngir mbindeef yi ngir nit ñeeg jinne yeeg lépp loo xam ne mu ngi dukkat ci kaw def na ci biir suuf muy génn ci biir suuf faakihatun ay fooytéem di ay furi wan naxlu ak li nga xamante ne mooy garabu tàndarma yi zaatul akmaam nga xam ne dañoo am ay xob yoo xam ne dañ leen di muur di leen aar ñoom yoo yële mu ne wal habbu bokk na ci xéewal yi nga xam ne moom la génnee ci biir suuf fii mu fi te ngir mindeef mu ne wal habbu mooy pepp yi nga xam ne façon pepp yépp dugub sorgho base lépp yooyu yëpp yu mel noonu yéen nga xam ne dul asfi ñooy borom borom xob yi war rayxaani yi war rayxaanu ak li nga ne mooy xet yu neex yi mu ne kon nag ginnaaw bi nga xam ne limal naa leen li arrahmaan yi yëpp def yéen a ko doon laaj mu waay yéen nit ak jinne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan waaye ana ban ci xéewalu seen borom yi ñii nga xam ne waxal na leen ko leeralal leen ko ana ban seen borom yi tukazzibaan ngeen di wàññi ngeen di jinne ne mu ne xalaqal insaana ba léegi arrahman moomale xalaqal insaana mooy ci bind maam Adam min salsaalin ci ban boo xam ne kal faxaari mooy ban boobu nga xam ne dañ koo nga xam ne ñi nga xam ne ñooy defar poterie di defar ndaa ak and yeeg yu mel noonu nga xam ne ni ñuy ban bu mel noonu nga xam ne boo ko nga dégg muy muy am bruit di def benn benn ngay jam looy dégg ci ci ban bi boo koy yëngal mu ne ban bu mel noonu moom laa tabaxe li nga xam ne ci laa defare doomu aadama bi mooy kat aadama alayhi salaatu wasalaam bi sunu maam aadama moom la binde ban waaye ñu ci def ñépp moom ci góor ak jigéen lañ jóge ci man yóob yooyu mooy ndox mu jóge ci góor ak jigéen lañ leen bindee kon al insaan bi mooy kan mooy sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam mu ne wa xalaqal janna lool bu yóbbu ni ci seen origine bi leen wax ne seen cosaan fii la de bu leen di dégg waxu ndox yi évolutionniste yi nga ñoom ñoom gaa yooyu di wax naan nit ci golo la jógee moomu nit jógee ci golo lu tax golo nekk fi ba léegi tamit la du la nokk nekk loolu waxu ak xam-xam la ñuy wax sa waxe wuñu xam-xam suñu waroon ne man ci ban leen binde dee kooku mooy sayyidina ma Aadama alayhi salaam mu ne wa xalaqal janna boroom boobu di ar-Rahmaan li ngeen di laaj moom moo bind bokk na ci manifestation yi nga xamante ne nii mooy xéewal yi nga xam ne mu ngi li nga xamante ni mooy ar-Rahmaan boobu bale mooy dafa bind al janna ki nga xam ne mooy duñu ko gis aljaan mooy jinne yi nga xam ne dañuy nëbbu loolu moo tax ñu tudde leen aljaan ndax nit ñi comme ni suñu borom wax ci suura Al-A'raf ne moom saytaane gaay yi dañ leen di gis foo xam ne yéen du ngeen di gis mu ne moom moo bind kon jinne yi mu bind jinne maa mu maari jin mooy tàkk-tàkk boo xam ne bu amul benn saxaar la min naarin jóge ci safara fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukaddiba ay waay arrahman mi ngeen di laaj yéen ñi la jinne de leeranal na ku ci yéen fan ngeen sosoo ak nan ngeen sosoo kon fa bi ay ana ban ala rabbikuma ci seeni xéewalu borom yi mu soppi ci yéen dotti ko ci yéen tukkat bi baani ngeen di weddi yéen ñaari ndëju boom ndëj ndëgër bopp yi mu ne boo xamul ba léegi arrahman mu nga maan continuer di la leeral moom xéewal yi mu def ngir nga man koo jaamuta bu ko bokkaale mu ne rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayn moom moom moom ñaari sow yi ak li nga xam ne ñaaru te ñaaru tenk yi ñaari sow moo moom loolu mooy ne fépp amul dara ci kaw suuf jëmuwaay yépp bi mooy ci nga xam ne moo leen moom fa bi ayi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan waaye ci moom loolu lépp comme yéen nit ñi waaye ñi ak jinne fa bi ayi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom ngeen bi weddi yéen ñaar mu ne marajal bahrayni yaltaqiyaan bokk na ci arrahman xéewal yi mu def ba léegi marajal bahrayni moo moo yónni daal di mu daw al bahrayn li nga xam ne mooy ñaari géej yi nga xam ne dafa am xorom ak dex yi nga xam ne amuñu xorom nga xam ne dañuy daje nga gis foo xam ne dañ fay daje comme boo demee ci Niil bi nga xam ne ndox mi ak fleuve du Sénégal foofale ca nooru boo demee ca Ndar nga xam ne fi ndox mi di laalanteeg mooy mooy fleuve bi di laalanteeg dex gi di laalanteeg géej gi te amul dara loo xam ne da dem ca biir géej gi fekk waa muy ndox mu neex ndax daa dugganteeg gi waaye nga dem fee mu dee al bahrayni yaltaqiyaan ñu ngi daje ba pare baynahuma barzakhun la yabghiyaan mu daal di def seen diggante benn barzakh benn dig digle muy benn intermédiaire boo xam ne moo tax benn du beew ci beneen beneen bi mooy ne géej gi ni ñuy doole yépp du mooy ñëw noot li nga xam ne mooy dex gi ba dex gi mujj moom moom nekk lépp xorom comme géej déedéet waaye dex gi du noot li nga xam ne mooy géej gi de kon nag suñu borom moo def dëj dëjle boobu nga xam ne moo nekk seen diggante même dee ñu ngi laalante muy barzax googale laa yam riyaani du ñu beew kenn du du du am doole ci leneen bi fa bi ay ala rabbikuma waaye du ñu beew du ñu génn ci li nga xam ne mooy ci la leen borom bi dawloo même dee leen di laalante ñooñu la mu ne kon fa bi ayi ala rabbikuma tukazzibaan moo ana yéen ñaar jinne nit ni nga jinne ana lan ci seen xéewalu ban ci seen xéewalu borom yu mag yim leen fi limal yii ak yim leen limalul sax tukkat yi baa ni ngeen di weddi yéen ñaar yaxruju minhumal lu'lu wal marjaan mu ne bokk na ci xéewal yi nga xam ne arrahman moo ko def ba léegi yaxruju am na ci beneen jàngin yuxraju yuxriju yuxriju mooy bi nga xam ne mooy génne minhuma wala yaxruju dina génne minhuma jóge ci géej gi nga xam ne moom day wax ak xorom ak dex gi nga xamante xamante ne moom saful xorom lan moo fay génne al lu lu amuy li nga xam ne mooy wurus yu yu yu yu barkeel yooyu la te tedd di perles précieuses yi wal marjaan ak corail yi nga xam ne mooy nekk ci biir ndox yi ñu gis leen lool daal di taaru di taaral géej gi comme koo gisee buñ ko wanee ci documentaire yooyu pour ko gisul fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazziban mu ne waaye ana ban ci seen xéewalu borom yi yéen ñi te jinne tukazziban ngeen di wéet bi mu ne bokk na rahman ar-rahman moo ko wàcce ba léegi mooy walahul jawaari al-munshaatu fil bahri kal a'lam moom de moo fi teg li nga xam ne al-jawaari muy bato yu mag yi gaal yu mag yi nga xamante ne nii ñooy ñoom al-munshaatu ñoom lañ sof ñu nekk ci kaw géej gi mel ni ay étage fil bahri ci biir géej gi kal a'lam mel ni ay montagne boo gisee bato yu mag yi nga xam ne croise bato bu croisière yi bato yooyu nga xam ne moom la nit ñi di yéeg ak yi def conteneur yi nga gis ñoo xam xam ne dañuy bato yoo xam ne dañuy def conteneur yu toll ni ab ab stade football wala terrain wu mel noonu foy foy boo xam ne loolu lépp ñu ne la bato bi yenu la loo xam ne buñ ko tegoon fii noonu lay toll mu nekk ci géej gi di dem mel ni ay montagne yu fees tel